fii al muqaddima fii fi tilaawati wa maa yata'allaqu bihaa wa an yakuna dhata adadubin ma'a qur'ani rabbihi kama qad waqa'a kon ba léegi ñu ngi ci laadaab yi kon ji jotaay bi ñu weesu jazaakallaahu xayran daldi woon nga may eh, gàgganti bi ma naan ci ñu ngi ci juróom fukk fukk beeg ñett nga ne ma déedéet fukk ak benn wax nga dëgg voilà mooy wa ay yur yi namm ci wajha dil jalaali ci rafetal ga muy rafetal ak njàng nga muy jàng alquran na kese tax dil jalaali wajha dil jalaali nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala képp na tax bii ca njàng ba muy jàng bilaa riyan ci loo xam ne du ànd ko ngistal wa naylil maali ak di ci jotewu xalaa euh, alal di ci amee alal loolu waxoon nañu ci façon wàcce kaamil yi loolu moom lañ jeexale woon nañuy sellal suñu yéene yi te yàlla kese tax buur yàlla kese taxee lu ñu la jox jëlal comme la yonente bi alei satu salaam waxoon Seydina ah wa Mawlana Umar ibn al-Khattab ba mu koy jox mu naan ko déedéet mu ne ko déedéet mu ne ko buñ boo boo boo laajul buñ la joxee dara ci wàllu yu mel nii jëlal voilà bu nekk loo xam ne du yaa ko yëkkamteku di faire le tout ngir ba nit ñi xam ne yow soxla nga ko waaw bu dul loolu buñ la joxee rek yow jëlal voilà ndax da ko doon jox mu naan ko baax na am na ñu ma ko gën a yelloo ak yooyu ak yooyu di wax yooyu mu ne ko jëlal rek buñ la joxee ci lu waaw kay mu ngi noonu ndax kooku moom yàlla xam na ne kii moom wutul lii waaw maa tax ak tamit soppu alquran bëgg ñu koy yëkkati bokk ñi nga xam ne dañuy yëkkati kaddu borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf fil ghuduwi wal asal ci bëccëg yi guddi yi kooku mu bokk ci ñooñu looloo tax ak jàng bi nga xam ne nit ku koy dégg di ci jariñu moom mu koy jàng loolu bu demee buñ ko ci joxoon un milliard ne ko jël voilà loolu dagan na waaye nag bu dee ne un milliard ba wala lañ ko ci war a jox loolu la jiital ci lépp boroom bi génn na ci comme niñ ko leerale woon wal iyaadu billah léegi kon douzièmement ah, moom lañu war a dugg muy fukk beek ñaar ci laadaab yi nga xam ne moom lay tudd bokk nag ba léegi ci teggi waa ji mu nekk zaata ak dubin koo xam ne day teggi noo ma am ay teggin yu mat sëkk ak quraani rabbi alquraanu boroomam ji nga xam ne moom lay jànge kama qad waqaa comme ni nga xam ne noonu la rote waaw alquraan du n'importe quel lu la neex ba ngeen koy fowee bu ngeen di wax sax bi ci foo déedéet tegginoog alquraan waaw waaw bu ci kenn fowee lépp lu jëm ci jaamu yàlla kenn du ko fowee kenn du ko fowee waaw xam nga ñun réew la boo xam ne dañoo ñemee fowee yu mel noonu ci koor gi loolu ca tafsir yi ñu doon allégé yu gàtt yooyu le taxawoon nañ ci bu baax alladhina taxadu diinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum alxayaatu yooyu yëpp waxoon nañ taxawoon nañ ci ñi nga xam ne dañoo jàppe seen diine def ko ab mboosóorakum fo wa xarratumul xayaatu dunya ah ñu daal di wo al àddina gu jege ji gii te doyadi daal di leen wor ci koor yi façon théâtre yi ñuy def di di di dog waaw ci biir théâtre yi di fowe julli di taxawe di taxawe julli te suñu borom ne bu ngeen gisee ah ayatillah yustasa'u biha ñu ciy sabooteeg yooyu bu leen toog ak ña koy def même sax wa seen yunsiyannaka shaytaan bu la sax shaytaani fëkkoon sa xel ba nga fàtte woon ne yow ah ñii ñii ñi def bés boo ko fàttale koo na nga jóg tabul toog ak ñoom ndax boo toogee ak ñoom yaag ñooma yam ta borom bi dina dajale naa naafiq yi ak yéefér yi mbooleem seen ci jahannam waaw dina leen dugal sàngiraa biir safara way lakk ta du fay kon fowe diine dafa garaw waaw ay kaay leen ñu añ bu fi wax ay indi leen mbalaanum wasifa bi ndax wasifa bi ndax loolu dafa nekk loo xam ne jaamu yàlla la déedéet déedéet kenn du fowe yooyu ay alquran ay kii ah, ay ataay ñoo ay wan naj meek yu mel noonu di ko fowe kenn du fowe alquran wa an tak wa an yakuna nit ki daa war a nekkee za ta'addubin aji nekk aji koo xam ne day tegginoo maa ak bi rabbihi alquranu boromam bii nga xam ne moom la wàcce muy kàddoom kama qad waqa'a comme ni nga xam ne noonu la ko rotale noon na ko wàccee ci teggin ci ay aadaab yu mat sëkk moo tax yonent bi saa saa bu ko doon jël léeg-léeg bu ci toogee fokk mu gëléem gi àgg suuf ndax diis inna sa nulqi alayka qawlan thaqila suñu boroom new na dara wat naa ne dinañu xel séef nañoo wàcce ci yow sànni ci yow yonent bi alayhi salaatu salaam qawlan thaqila wax joo xamante ne nii ju diis la alquran du lu woyof bañ koy woyofal du fo wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin suñu boroom nee na binduñu asamaan yeeg suuf ak li nekk ci diggante yi ngir fo kenn du ko fowe képp ku ko fowe wallahi alladhi laa huwa te tuuboo ko borom bi nangul la sa tuub delloo si la nga dëkke foowe alquraan yahlik koog day alku ak fu man di bokk ku ko mën a jur ak ku man di doon ëpp naa fowe moo tax sëriñ bi ne radiyallahu anhu wa an yakuna waa ji na nekk koo xam ne daa ta'addubin boroomu nekk koo xam ne day nekk koo xam ne boroomi teggin ak alqur'ani rabbihi kama qad waqa'a loolu kon muy douzième bi beneen mu ne mustahdiran fi dhihni annahu hadara munaajiyal mawla wa yatlu ma satar mu ne bokk na ci teggin yi muy kon fukk ak ñett voilà kon maa ngi door agsi fukk ak ñett kii la woon mustahdiran muy teewlu fi dhihni ci xelam xolam xelam annahu këne moom jamono ji muy jàng alquran hadar dafa teew nekk munaajiya di déeyanteel al borom bi nga xam ne moo méngoo mbiru jaam ñépp wa yatlu te daa nekk dong moom jamono jii muy jàng alquran day jàng maa la nga xam ne satar satar borom bi moo ko rëdd moo ko bind moo ko moo ko wàcce muy yëg la présence loolu mooy xadara xadratu rabb waaw mooy dugg na ci xadaraay borom bi teewlu googu muy teewlu la présence divine ki ni borom bi tabaaraka wa taala koy xool an ta'budu allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraah loolu mooy al ihsaan mu xam ne nekk na nii munaaji rabbi di déelanteeg boroomam ndax boroom bi moo ne inni qasamtu al-qur'aan inni qasamtu ah, man <laughs> al kii lay wax as-salaah voilà bayni wa bayna abdi comme ni ne saxiix yi man azza wa jalla xadiisul qudsi damaa xaajaloo assalaa foofu du julli de mooy la faatiha Allah ndax bokk na ci turam yi assalaa mooy julli maa a'zama maa moo anal ko gën a màgg <laughs> mu ne man maa xaajaloo assalaa muy la saar boobee ah, di faatihatul kitaab allahu akbar allahu akbar eh? sama diggante sama diggante jaam waaw qasamtu salaa bayni wa bayna abdi nisfay ñaari xaaj fa nisfuha lii wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al loolu mooy ci tënk bi nga xam ne riwaaya al imaamu Tirmidi sinon leeral na loolu le mooy bi waxee loolu ndax suñu loolu la jëkk a wax ne dama koo xaaj ñaari xaaj fa nisfuha lii benn xaaj bi ngir man la borom bi azza wa jal wa nisfuha beneen xaaj bi li abdi ñeel na sama jaam wa li abdi te ñeel na sama jaam maa sa'ala li mu laaj après nag mu daal di indi bu waxee ne sama jaam mu ne sama jaam mu ne alhamdulillahi rabbil boo leen sant yi ñeel na borom bi dong mi nga xam ne mooy moroom bi neefi mu ne fa yaqulullah borom bi nee na boobaa dama naan xamadani hamidani abdi sama jaam hamidani daal dina may sant abdi sama jaam fa yaquulu bu jaam bi ne arrahmani rahim bu ne arrahmani borom bi nga xam ne moo fees dellu yërmande arrahim yi te yërmandeem yaatu mu ne fa yaquulu laa borom bi ne athna alayya abdi sama jaam tagg na ma waaw <laughs> mooy wax na ci borom bi yu rafet voilà bu waxee lool mu ne maliki yawmiddin suñu boroom nee na ma ne bu ne mooy boroom bis ba nga xam ne ca lañuy àtte jaam yi ca lañ leen di fay mu ne majjana nii abdi sama jaam màggal na ma wa hada lii lii nag maa ko moom wala wa bay naa wa bay nii wa bay na abdi lii maag sama diggante jaam la ne mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka saar bi jeexe après mu ne wali ma sa'al léegi nag ya sama jaam moom moom li mu ñaan léegi kon nag mu tàmbalee ñaan ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala dallin gis nga munaajaat koo kële ki gis ni mooy dangay déeyaaleeg sa borom mu ne nit ki doon la da koo war di teewlu nag buy jàngal quran moo xam ne annahu xadar teew na mu ngi ci xadar borom bi waxoon naa la du bërëb boo xam dañ naan mu nga fële comme ni ko ñu xamul dara jàppe ne noonu la munaajiya mu nekk xaalam nekk aji déeyanteel al kilifa gi muy borom bi nga xam ne moo méngoo mbiru jaam yi wayatluuta mu ngi jàng maa